ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam kon nag inshaa allahu taala ñu àggale fi ñu yemoon ba léegi ci tënk bi nga xam ne moom lañuy ñuy tënk ghazwatu Uhud nga xamante ne nii mu ngi xawoon ci mi ci weeru kor yi ki gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon gis nañ ba fi ñépp agsee ñaari kuréel yi mooy kuréelu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak kuréelu Abu Sufyaan daal di agsi waa Quraysh agsi nañ bay gisante ba nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waajal na armeem léegi nag ñu ne woon moo waa Quraysh moom nañ la fa demee waa Quraysh ñoom nag di nga xam ne ci la ñu nekk noon nekk trois mille nag daal di taxaw yor deux cent fas ñaar téeméeri fas yoo xam ne nag ñu ngi leen teg nag teg ci ci wet ak ci wet gi nag daal di noonu nag daal di jël nag ñoom nan lañ waajale seen mbir ñu daal di def li nga xamante ne mooy côté droit bi côté ndejooru ñi nga xam ne mooy fas yi ñi nga xam ne ñoo ko jiite woon te nekk seen côté ndejoor moo doon Xaalid ibnul Walid temps yooyu tuubagul abu sulaymaan alhamdulillah radiyallahu anhu wa arda léegi nag ci côté càmmoñ bi ñu teg fa ka nga xamante ne nii mooy Ikrimat ibn Abi Jahl moom lañ fa tegoon am ñu ne nag kantaa ñiy dox ñu boole fa ki nga xam ne Safwaan ibn yi am ñu wax contraire beeg yoo yële léegi daal ci gàttal ñoom noonu la ñu waajale léegi nag daal di jël drapeau bi jox ko ki nga xam ne mooy Talha ibn Abi Talha léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci lañ leen ko jox Abu Sufyaan bon <laughs> comme que dafa muus beeg ko bokk ni ginoon a muus min duhaatil arab ñooñ nga xam ne dañoo am xel tëri xel bu bëggee mbir xam nañ nañ la ñuy def léegi nag Abu Sufyaan ne gaay <laughs> Abu Sufyaan daal di jóg ne hé yéen waa banu abdi daar léegi ñun benn affaire mooy man a am voilà yéen yéen gis ngeen bara yéen lañ joxoon suñu drapeau ngeen di xullee ko yaanaani ba sawaay ñu gaye noa te gis ngeen nit ñi nag euh, euh, te li ñu daloon gis ngeen ni ñu gañe woon ah kenn du leen ko nettali kenn du ñu ko nettali ah xam nga moom demuloon baraat ndax moom moom moo rëccoon ne woon ñibbi leen gaa yi xeex mais yëg na ne waa banu abdi daar quand même ñoo yoroon euh, drapeau bi mu ne nag noon ngeen doon yaanaanee ko xullee ba ba ba bañu gañañu te yëg leen ne nag nit ñi dañ leen di dikkee ca seen drapeau ya mooy bu ka yor drapeau ya bu ñu daanoo rek fa in fa ida zalat zalu ña yor drapeau yi bu waddee mooy arma ba day daanu te yéen ñii barar yéen la léegi nag yéen waa banu abdi daar man Abu Sufyan maay wax yéen a non aujourd'hui tey fii ci Uhud soo da ngeen di man gis nga suñu drapeau Quraysh bi bu ñu leen ko joxee ngeen téye ko jaay fi njàmbaar laa wax li ngeen man ba ak ak ak ba ak rek bu ngeen ko manul ah manu ngeen a défendre suñu drapeau yéen waa Banu Abd Dar ngeen bàyyi ko ñun ñun ñu seet na la ñuy défendre voilà c'est ça man ce que je vous ah léegi nag ñun mën nañ ko yoral suñu bopp léegi nag waa Banu Abd Dar gis seen bopp mel <laughs> voilà mais ah. ñun ñoo jël drapeau bi dina ko jox drapeau Quraysh ma ne ni ñu ko yaroon Badar ñun noonu lañ koy yaraate tey Abu Sufyaan <laughs> léegi nag yow nag tey nga xam wallahi sa taalamu gadan idal taqaynaa kayfa nasnaa wallahi la wax yéen waa Quraysh ñun waa Banu Abdid Daar ñun ka wax ak wallahi dara lañ leen doon jox drapeau ñoo koy téye <laughs> bàyyi bañ daje gaa yi ngeen xam suba <laughs> la xare bi commencé tey bu commencé di ngeen xam <laughs> ñun waa Banu Abdid Daar lañ leen fay jëf fekk lii la bëggoon walla lii la bëggoon mooy moom li ko ci neexoon mooy na fexe wax leen waxu ci toowu def leen bu ngeen manu ngeen ëppee quoi xam nga loolu boo bëggee mooy waaye day gis boppam voilà affaire arab la quoi xamiya gi daal leen dugg ñun fii lañ bokk ñun ñi nga xam ne nan la ñuy jëlee drapeau bi doo jox keneen loolu gàcce lay doon ci ñun. léegi kon dinañ defum jàmbaar Abu Sufyaan loolu la bëggoon léegi nag bi nga xam ne nag noon la demee kon nag ñaari kuréel yi daal di taxaw ci bésub samedi bi voilà kon bésub samedi wax nañ la ci la xare bi am ci suba gi nag ñaari kuréel yi jàmmaarloo léegi nag biñ taxawee am na ci yenn riwaay yu ne am na koor à am na corps à boo xam ne benn waay am na ñu nekk yor drapeau bi am ñu ne non keneen na dafa ñëw naan day corps à corps Seydina Zubayr ibn al-Awwam daal di koy toroxal ni mu gën a gaawe am na ñeneen ñu nekk yor drapeau bi non Seydina Ali ibn bi Talib moo ko toroxal ni mu gën a gaawe léegi bi mu demee noonu nag xare bi waaj a commencé léegi nag Hind taxaw moo jigéen ñi waxoon nañ ne waa Quraysh dañoo indi ay jigéen yor seeni ndënd nag taxaw nee xaw nag di di di dóor ñoom ñépp nag sol ay kawul quoi malgré ay jigéen lañu dañoo sol dañoo kabulewu sol ay masque ak yooyu jusqu'aux dents sa waay même bu dee xeexuñu Hind taxaw ne la nag yor li nga xamante ne nii nag mooy nag ndënd yeeg jigéen ñam àndal Hind tàmbali nag doxe nag il donne elle donne le ton naan wayhan bani abdi dar wayhan humaatal akbar darban nahnu banaatu taariq namshi ala namaariq in tuqbilu nu'aaniq aw tuwan wafrishu namaariq aw tudbiru nufaariq firaaqa ghayri waamiq di dóor ci ndënd yi mbiri naan rës rës xam nga gars yi assurer l'ambiance ak li nga xamante ne nii mooy nag daal di jaxal daal di nag sawarloo Quraysh nag ñoom Abu Sufyaan nag ñoom Ikrima gars yi nag daal di nag gina war a mën nag fii nag dugg nag ci xare bi moo naan leen way hën bani Abdiddaar Hind ngay dóor ci ndënd yi ak gaayam àndal suub euh, mooy suub comme lañ waxoon ali ñu doon ci fas ak yooyu suub gaay yi waa bani Abdiddaar way hën xumaatal baar ci kanam yéen ñi nga xam ne yéen yéen a yor yéen ay garder ginnaaw armée yi kenn du daw te yéen ne ci kanam en kenn du daw yéen jàmbaar yi yéen waa Banu Abdid Dar man nag li ma bëgg man Hind tey darban bi kulli battaar fépp foo xam ne am na articulation rek dee leen fa dóor seen jaas yi ci saxaaba yi Muhammad yi alayhi salaatu wassalaam nañu dee tey voilà in tukbiru yi nag lañ leen di wax gis nga bu ngeen dégmalee ci xare yaay fa ak ak njàmbaal ba pare doon wax naan nahnu banaatu taariq ñun dañoo tedd ñun jigéen ñii dañoo tedd ñun waa su ba gis nga biddiw bu kawe ba alquran naan was samaa'i wat taariq wa ma adraka mat taariq an najmu saaqi ñu ne ñun dañoo kawe ba kenn jox joxuñu ñoom biddiw boobu ñoo yem ñun ñooy doomu biddiw boobu ci kawe namshi ala namaariq dañoo tedd ba bu ñuy dox ci ay njegenaay ay puuf lañ ñuy tegal ñu dox ñun duñu laal suuf suñu tànk ndax dañoo tedd ñun jigéen ñi ah in tuqbilu nu'aniq bu ngeen bu ngeen jàmmarloowee foncé daal di xare dégmal daay dinañ dox de am na boo xam ne al wal misku fil mafariq defal nañ leen nag misk parfum yu rafet yi ci suñu baat yeeg suñu fépp nga xamante ne nii ah di ngeen am ay niw yoo xam ne yu neex yoo xam ne moom ngeen di passé ñun ah dina mel ni seen séet di ngeen séetalaat yu bari ak ñun bu ngeen mooy bu ngeen góorgóorloo voilà dinañ doqoo wa nafri sunna maariq ñu daal di lal puuf yéeg lal yu nooy yeeg loolu yépp moom daal ça sera la fête voilà waaye in tut aw tudbiru waaye bees bu ngeen fi xullee yéen ñii la wax de di dóor ci ndënd yi wax bees bu ngeen fi wanee ginnaaw comme badar daw wallahi nu faariq mooy ku daw rek yow fase la nga daw nga mooy yow signé nga sa fase voilà ku fi daw ñun ñoo fase ñun jigéen ñi fase gis aw tudbiru ku fi daw tey nu faarek leen dàqale koog yow te gis nga du nekk ay fase yàllam yaabul yooyu ay kii noo firaqa ghayri wamiq dàqale koo xam ne benn cofeel ak benn am yaabul du ci am nana neera na ah. di dóor nag di ndënd yi ah gaay nag gaay oh nag dégg mbir yi léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la ñuy commencé noonu daal la affaire bi nag commencé léegi ah bi nga xam ne nag ci la ñu commencé yonent ma lay saa bi ñuy waaj a commencé xare bi <laughs> mu daal di jël benn jaasi mais kan mooy jël jaasi bii ci àqam léegi bon am ci saxaaba yi ñoo xam ne bon am na yoo xam ne ni Seydina Omar ñëw di ko laaj yonent bi saa saa joxu ko Seydina Ali ibn Abi Talib jóg di ko laaj joxu ko ko ñeneen tamit jóg di ko laaj joxu ko ko léegi am ñenn ñoo xam ne dañoo jël jaasi ji di xool bon yonent bi saa joxu leen ko mu ne kan moo koy jël ci àqam. léegi bon Seydina Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah axu bani Saa'ida daal di jóg ne yonente bi alayhi salaatu salaam ne lan mooy àqam ya rasuulallah lan mooy àq jaasi ji mu ne ko mooy àqam mooy lan nga dóor ci ci noon yi dugg ci noon yi xareet ñoo ba jàq ba jàq di weng léegi Seydina Simaak di Seydina Abu Dujaana ci la ko jële léegi nag bon Seydina Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhu daf ko laaj yonent bi alayhi salaam so yonent bi alayhi salaam ma lool ma ne ah man may doomu Safiya di bàjjanam ba daal demoo njàppaar gi ma am lan moo tax yonent bi alayhi salaam joxuma jaasi yu jox ko kii léegi mu ne man dinaa xool kii lan lay def ak ja jaasi gi nee na Seydina mu ne man moo tax xare bi muy tàmbali man ak Zubayr ibn Awwam non man dama doon xool rek li nga xam ne noonu la Abu Dujaana def nee na mu mais gis nga bi mu jëlee jaasi bi waaye yow fa falaqa bihi hamal mushrikiin waaye da ca dog ndodd mushrikuuna yi yéeféri ku mu dajeel daal dina lay faagaagal sa waay lu mu gën a gaawe nee na maa ngi koy xool am benn waay boo xam ne xare bi commencé tar léegi bon mu gis benn waay boo xam ne moom itam ci waa si benn waay boo xam ne rey nañu bari ci julli ñi sonal leen nee maa ngi maa ngi gis Abu Dujaana it mu ngi rey gaa yi Quraysh yu bari ñoom ñaar gisante nañu ko waaw ku nekk a ngi rey ka ngay rey tey jegesante nee na maa ngi naan Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu yal na leen borom bi dajale nee na ni ñu téyee ba daja ba daje ñoom ñaar kese léegi nag nee na waa ji dóor vip sa euh, kii Abu Dujaana daal di koy fen rek daal di koy dóor bi mu ko ko dóoree benn kii da koo xar ñaar la ko dóor jaas dafa xar yéeféer bi ñaar la nekk sawaay tegu nële am na tamit beneen boo xamante ne moom la Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu al ansari moom dane man bu jour boobu bi nga xam ne xare bi dafa tàng man dañ maa blessé ba ma blessé am benn waay boo xam ne mii mu ngi rey ci jigéen ci julli ñi yu bari te ku gis ci julli ñi nga blessé ci yéeféer Quraysh yi day ñëw jekkali la nee man bon ma xaw a jóg comme que damaa blessé daal di dem ci ginnaaw gis benn euh, benn waay ci ñun boo ne bu jàmbaar di rey ma dem ci ginnaaw léegi waa ji ñëw dajeeg waa ji quoi bi ñu dajee mais nee na sa waay gis nga bi mu ko rimbee yéeféer bi da koo dóor waaye yéeféer bi da yéeféer bi jëkk ko dóor mu fent ko dóor ko ko tël yéeféer bi dali fële daal di faatu nee na mu daal di génn yëkkati casque bi nii quoi xool ma ne ma yaa ne ma yaa kaabum ne Malik lan nga gis maa toroxal yéeféer bi noonu man la man maay abu dujaana maa def noon bi noonu maa ko toroxal nii nga naan ma lan waaye <laughs> maa ngi noonu nga naan ma lan léegi nag abu dujaana <laughs> radiyallahu anhu ni mu jëlee yaasi ji te koo jël nag di ko quoi di dugg ci yéeféer yi yonent bi alei saatu salaam ne gis nga doxinam yi muy dox doxin noobu yàlla bañ ci lu dul ci bërëb bu mel nii mooy ci kanamu noon yi moom di bondee ko tëb ko jaay na yaatal nii noonu la doon def léegi mu ne aka ko yàlla bañ ba mu des ci bërëb yi da koo sopp moom borom bi tabaaraka wa la noonu la xare bi tàmbalee gaa yi Quraysh nag di ñu ne prix wax nañ la